loolu tamit ay waliyu lañu voilà kon loolu ay waliyu lañ tamit voilà kon alaa inna awliyaa allahi la xawfun alayhim wala hum yahzanuun voilà kon gaayaango kon léegi nag suñu boroom ki al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah waaw mu teg ci beneen hmm? ñooñu dañuy am moo tax bu ñuy génn àddina bu ñuy ah ah inna alladhina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu tatanazzalu alhamdulillah alayhim al malaa'ika allaa taxaafu wala tahzanu mu waxal leen même baat wa abshiru bil janna lahumul busra ñoom la mbégte gu mag gi daal di ñeel de fil xayaati dunya ci àddina du goy du doyal gi te jege yi wa fil aaxira ak alaaxira laa tabdila li kalimatillah kenn du soppi kaddu borom bi nii koo xam ne borom bi boole la ci awliya om yi nga dalay jox lii te loolu nag mooy al fawzul azim mooy ngañaayu rëy bu mag gi waaw malaaka yi moom lay wax foofu di la dal ñi nga xam nañ ne rabbuna allah summa istaqaamu ñu coow wooral borom bee suñu moom ñooñu malaaka yi dañuy wàcce ci ñoom naan leen bu leen am dara lu ngeen di ragal waaw te bu leen am dara lu ngeen bu leen ragal fi ngeen jëm waaye bu leen jàq ci li weesu tout est par Allah wa abshiru bëgg leen bil janna ci aljana bi nga xam ne moom lañ leen doon dikk kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne wa qaala taala mu ne boroom li nga xam ne moo kawite yéegut nee na di wax ci suuratu Maryam mu ne wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiya fakuli washrabi foofu la <laughs> eh, mu ne aaya al aaya mu ne borom bi nga xamante ne moo kawete yéegul nee na wa di wax sayyidatu Maryam alayha salaatu wassalaam naan ko bésamal yëngalal yëngalal xittal ci yow yëngal ko ilayki li jiz'i naxla mooy tàndarma bi yëngalal garabu tàndarma gi datt gi yëngal ko boo ko defee tusaaqit dina rot alayki ci yow rutaban muy ay tàndarma yu nooy yoo xam ne diñ leen man janiyaa diñ leen mën a witt te ñu neex ta neexal lekk boo ko defee nag fa kul yi na nga lekk washrabi yi te nga naan wa qarri ayna te nga seral sa bët waaw aaya boobu lay wax léegi aaya bii lan mooy lëkkaaleem ak ginnaaw bi nga xam ne ci la indi aaya bi ngir wan ñu ne ah karaamaatul awliyaa yi nag borom bi daa wax kan mooy awliyaa yi te tamit wax na wa fadlihim loolu dama ko fàtte mooy li mu ne lahumul bushra ñooñu ñooy am mbégte ñooy am la bonne nouvelle fii ci àddina ak yawmal qiyaam ba pare borom bi tudde ne loolu mooy al fawzul azim loolu mooy gëneel gi ci aaya boobu waaye aaya bii nag mu mu ñuy wan karaama goo xam ne ah, sayyidatu maryam ah, ummu isa radiyallahu alayhim assalatu salaam borom bi da ko jaarale woon ci moom mooy bi nga xamante ni nii ci lay matu ah, nga xam ne gaa yi bon ay mbir la nag yoo xamante ne nii yu metti la <laughs> waaw <laughs> ah, borom bi ne ko wa huzzi ilayki bi nax la ci garab goo xam ne garab gu wow la woon la mu mufassiruna yi di wax amul woon dara mu ne ko yëngal ko boo ko yëngalee mooy garab goo xam ne du du du jamono yi du muy ñor ñëw na ba wow xob autone bi waaye xob yi wadd na amul dara borom bi na ko yëngal ko boo ko yëngalee di nga am ay ay rutab rutab mooy tàndarma yu nooy yooyu te neex nga lekk loolu bokk ci xawaarikul aada parce que garab goo xamante ne ni yoon dara amu ci nga yëngal ko ay mu ay kii lool ci karaamatul sayyidatu Maryam yi ko borom bi defal la waaw waaw waaw ak yeneen yi nga xamante ne nii ak kayfa nukallimu man kaana fil mahdi sabiyya mu daal di fa asharat ilayhi mu jomoñ ju saydna isa alayhi salatu wassalam wax jooju mu wax ak moom ak wax ji mu wax ak nit ñi ah loolu borom bi def ko karaama yoo xamante ne nii ngir defal ko ko ngir euh, euh, euh, ñoŋal deram ci ñi yaakaaroon ne ah est mbaadu daa jàdd yoon waaw akbar waaye ni mu ko defal fii gisoon na bi mu ne ci sayyidatu sayyidina Zakariya alayhi salaam bi borom bi naan kullamaa daxala alayhaa Zakariya al-mihraaba wajada indahaa rizqan qaala yaa Maryamu annaa laki haadhaa qaalat huwa min indillaah huwa min indillaah inna Allaaha yarzuqu man yashaa'u bighayri hisaab waaw waaw sayyidatu sayyidina Zakariya nabiyullah alayhi salaatu wa salaam mi nga xam ne moo yoroon xadaana moo doon tuteeru Sayyidatu Maryam alayhima salaatu wassalaam saa nu ñëw fekk fa ay fruits yoo xam ne fruits été ci jamonoy hiver fruits hiver ci jamonoy été mu koy laaj waaye foo jëlee lii te fii kenn manu fee dugg lu euh, ci man ngay jaar mu ne ko lii ci yàlla la jóge yooyu yëpp di ay karaama yoo xam ne moom la ko borom bi defal fii nag bi mu indi fii benn rek la ci tudd mooy bi mu koy yëngal loo garab gi. garab gu wow mu yëngal loo ko mu yëngal ko loolu nekk ay ay rutab ay tàndarma yu nooy te neex génn ci mu a ko nga lekk te naan defal ko ko karaama eh, alayhi salaatu wassalaam kon loolu alquran dañu wan karaama yi nga xam ne mooy karaamatul lawliyaa yi loo <laughs> da du yonent waaw bon loolu waxoon nañ la ci wuute bi nga xam ne moo am ci yonente ci boroom xam-xam yi rahmatullah ñi ñii naan yonente la ñii naan di yonente ko <laughs> loolu lañ la ci tafsir alayhi yi taxoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna waaye lii dëgër mooy laysa bi nabi al imam laysa bi nabiyya du yonent bu jigéen amul wallahu taala aalam al imam al hafiz nawawi rahimahullahu taala loolu Ali Imran la kulam ah, ah, kuli washrabi non suratu Maryam vingt cinq vingt six léegi moon di wa qaala taala mooy aaya biñ doon wax sànq kullama daxala alayha zakariya almihraba wajada indaha rizqa qaala ya maryamu anna laki hada qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yashaa'u bighayri hisaab waaw loolu bu rase nañ ko léegi mu ne sayyidina sayyidina Zakariya alayhi salaatu wassalaam saa bu duggee fa nga xam ne ci sayyidatu mariyam fam ne woon ca biir kër ga te kenn mënu fa woon a lu dul nga jaar ci moom waaw waaw wajada day ñëw fekk fa li nga xamante ne nii mooy mooy fam ne woon moom la naan mihrab waaw wajada mu fekk fa ak wërsëg ay fruits ay fooytéef yoo xamante ne comme liñ la waxoon léegi yu weer yi yoo xam ne jamono yi comme ñu ne la yow jamono ji du jamonoy xaal jamonoy xaal mooy bu tàngee mais mu seddu guy nga waa ji moom di yor xaal quoi te du comme léegi xam nga léegi gars yi mën nañu toog importer biir yi fu nekk ñu koy importer yi ñor Australie ñu koy indi fii nii ci Makkatal Mukarrama ya ñor Afrique du Sud ñu ko fii indi ñu ñor feneen ak feneen non waxuma yooyu ah non te lii mooy yow kii dafay manula jaar kenn dafay manula jaar ak jamono yooyee yooyu xewul woon na ah. voilà saa bu ñëwee fekk fa yooyu ne waaw yaa Mariam mu ne ko waa yow Mariam alayhi salaatu wassalaam an naa la ki hada mais lii yi foo ko jële fruit may jëw di fekk gis nii mu fees del fii mais foo ko jële ah mu ne ko huwa min indillah mu ne ko ci yàlla lu jóge <laughs> inna allah yàlla nag yarzuqu mooy wërsëgal man yashaa ku ko soob bi ghayri hisaab xam nga foofu la sayyidina Zakariya ay 37 ne hé borom bi xaaral waaw waaw commencé ñaan soxlaam léegi daa bokk ci jamono yi eh, eh, nangu ñaan tamit jamono bi gise xéewalu yàlla jamono jooj jamono yi nangu yàlla <laughs> moo tax ne saa moom la ñaan ay ñaanam koy <laughs> waaw moo tax mu ne hunaalika daa Zakariya rabba <laughs> ma ne bi ko Sayyidatu Maryam waxee lii mu ne xaaral man sama soxla man ne naa ko ñaan ci saase bi nga xam ne ci laa gi xéewalu yàlla nii mu jaarale ko ci ndaw si nga xam ne maa ko yor meewul man yoon man may yonent way kon nag koy comme gaa yi soxor yoo rek yow dañuy xam ne fii occasion kii la mais duñ ko wan sax waaja nga xam ne mbir mi ca la ko moom la ko jaar yàlla jaaral lañu bàyyi ba laqatu wéet fee di door a ñaan wax ko ci kanamam loolu def <laughs> mu ne hunaaka foofu hunaalika foofee daa daa la ñaan Zakariya sayyidina Zakariya rabba waaw ñaan ko lu mu bëggoon moo doom qaala rabbi habli min ladunka sayyidatu Maryam nee na ko boroom bi mooy wërsëgal ku ko soob min indillah la <laughs> inna allah yarzuqu mooy wërsëgal man yasha bi ghayri hisaab mooy wërsëgal ku ko soob ci lu amuk caytu waaw mu jaare ci kaddu yooyu waaw te moom mooy yonent alayhi salaatu salaam ne borom bi may ma ci loo xam ne amul benn effort bu may def hëb mawhib wahb wahb lay doon bu tukkee ci yow njaboot yoo xam ne bu tee innaka sami'u du'a yow yaay aji déggaar koonu ñaan mooy yaay nangu ñaan waaw ayu du'a yi asma nañu ko <laughs> waaw waaw ah. kon lii di xar ko aada lii nga xam ne karaama yii nga xam ne moom la borom bi defaloon sayyidatu Maryam eh, radiyallahu alayha salatu wassalaam ay ay ay fooy ci jamono joo xamante ne nii du jamonoom mu indil ko ko foo xam ne amul benn bunt bu muy jaar borom beeg koy indil comme ça loolu du mën a nekk la te bu kenn yaakaar ne loolu c'est fini ah bi am na ay jaamam yoo xamante ne lii la leen di defal sauf nag dañ dul toog di ko wax waaw xam nga xubay bu xubay bu yow xam nga kuy xubay bu mi waa Makka ne woon taral saxaaba yonent bi la sallallahu alayhi wasallam waa Makka jàpp ko nag waa Makka sax jàppuñ ko ñu ma yées ñoo ko jàpp ñëw jaay leen ko <laughs> waaw parce que ñoom ay kii lañu ay ñu yées lañu waaw ñu jàpp leen jàpp ko bokk indi ko foofu jaay ko waa Makka waaw akbar waaw léegi bi nga xamante ne noonu la deme euh, moom bañ ko tëjee parce que bon Badar daa rayoon benn waay ci waa Quraysh quoi <laughs> waa Quraysh nag daal di mer te sam boobu dinañ ko gis sax euh, fii imaam dina ko dinañ ko gis ci karamaatul awliya yi ñu nekk <laughs> waa Quraysh xam nga ñoom ñoom temps yooyu ay mayees lañu woon en tout cas ñu euh, ñu ci tuubul ginnaaw gi bokk na xubay bu moomee radiyallahu anhu dinañ gën a ñëw ci nettali boobu keroog bi nga xamante ne nii ci la ko gaa yi jàpp fekk daa rayoon keroog euh, alxaaris bi su badar waa Makka nag ne nag dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy jël revanche ci ñoom <laughs> mais moom ba mu fa newee gaa yi dañ doon ñëw fekk ay ay ay raisin xam nga Makka du dëkk buy am raisin Makka waaye wow foofu fan la ñuy garabu raisin ñoom amuñ yooyu waa Makka kenn amu fa ñu ñëw fekk seen prisonnier bi jullit bi ñu jàpp fii nar koo exécuté après hein waaw naan ko dañuy ñëw hein te ndaw sa ndaw sa ko jàppoon lañ ko yóbboon këram moo ko nettali ah mu ne fa wallahi laqad wajadtuhu yawman ya'kulu qitafan min 'inabin fi yadihi wa innahu la muusaqun li bil hadid bi makkata min sama wa kaanat taqulu innahu la rizqun razaqahu allahu xubayba <laughs> sayna xubayba ndaw si nee na man waaye dama doon ñëw fekk mu yor benn bis mu yor ay raisin te fekk ñu ko takk yeew ko ci ndax dañ koo takk yeew ngir mu bañ a bouger mu yor ay raisin di lekk quoi waaye te Makka amul benn doomu raisin bu fa amul amul mu yor moom benn cëggalu renin di lekk buñ ko waxee mu ne ndaw sa da doon wax ne lool wërsëg la bu ko yàlla wërsëgaloon moom xubay bu mooy après dafa tuub quoi waaw <laughs> waaye eh, ñoom ñoo ko exécuté woon <laughs> ñoom Abu Sufyan ñooñee ñoo jiitoon exécution ba <laughs> waaw yaas bi laa nañ ko gis hadith eh, mille cinq cent neuf hmm? xam nga bu ñuy tàmbali buntu mille cinq cent trois la insha allah nañ gis hadisatu xubay benn radiyallahu anhu mooy kooku def borom bi koo defal loolu lii mu defal sayyidatu Maryam da koo defal saxaabaat yonent bi saa saam boobu yonent saa saam mu ngi mu ngi fële ah, mu ngi Medina <laughs> mooy waa Quraysh rek la Abu ñoo Abu Sufyaan a jiitoon <laughs> ñoo ko exécuté <laughs> ñoo exécuté Xuwayb bu sax waaw waliyasu billah waliyasu wallahi billah waaw hmm? ah. ah, waaw banu lixyaan ñu yiis ni ñoom ñoo leen ñoo leen ñoo leen jaay waa Makka quoi waaw <laughs> ah, nga xam ne ci ay saama yiis lañ waliyasu billah léegi kon lii mooy yooyu lii teraanga la bu yàllay defal awliya oom yi tënkuwul ci kenn amul benn karam boo am nañ naan diw kese la déedéet waaw alxuraan nag lii day wane ci wàllu alquran luy wane karaama dafa exister bu sayyidatu Maryam alayhi salatu wassalam mu ne wa qala ta'ala kon ay bële ay 37 la ci suratu al imran mu ne wa qala ta'ala wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa allaha fa'wu ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa wa tara ash-shamsa idha tala'at tazawaru 'an kaffihim dhata al-yamini wa idha gharabat taqriduhum dhata ash-shimali suuratul Kahfi aaya six ak dix-sept mu ne al aaya aaya ba ginnaaw gudd loolu mais Imaam An-Nawawi an-Nawawiyu an-Nawawiyu <laughs> rahimahu dañuy wax Nawawi dañuy wax an-Nawawiyu boo ci baax na <laughs> rahimahullahu taala mu ne borom bi nee na wa idh i'tazaltumuhum fekk waa suuratul kahfi hmm? waa suuratul kahfi waa ayat waa kahfu ba waa gorot ba waa xuntuma ah waa caverne ba caverne voilà ñu doon waxante seen biir waaye am na ñu ne borom bee leen ko ne leen waaye iza tazaltum gis nga nag waa dëkk bii buur bu yées bii bëgg leen a delloo ci weddi yàlla bu ngeen ñëwee nag ba jël jël décision ba ne da ngeen di leen fii bàyyi hein di leen beru bu ngeen leen beroo wamaa taabu wamaa yaabuduuna ak li nga xam ne moom lañuy ñuy jaamu muy seen xërëm yu yiis yi waaw illa allah ba mu des yàlla mooy yàlla moom ngeen wéetal moom ngeen àndal moom ngeen gëm moom ngeen di jaamu kanta ñoom yi ñuy woowe ay yàlla yëpp ngeen beru leen parke leen fële sànni leen fële ndax matuñ dara bañ leen di jàppe yàlla duñu tus bu ngeen ko defee yansur lakum rabbukum min rahmat borom bi dina leen wasaareel defal leen jox leen ci yërmandeem yaatu gi wayu la lakum ba pare mu waajal leen daal leen li ngeen leen min amrikum seen mbir mi rafaqa ak yomb waaw li ngeen dugg lu mu compliqué compliqué ndax buuru dëkk bi ngeen amal problème tay jeune ngeen amu ngeen feneen fu ngeen xam waaye bu ngeen bu seen pas-pas dëgëree borom bi moo leen di defal lii defal leen ko karaama mu wane nga borom bi bañ bañ jëlee lool jël décision dem daal di dem ci xuntuma ci gorot ba ca caverne ba boroom bi defal leen fa nelaw loo leen waaw mu ne watara shamsa di gis li nga xamante ne mooy jant bi ida tolaat bu dee daa fenk tazawaru mu ngay romb an kahfihim ca seen kahfu ba zaatal yamin côté ndeyjoor ba way ida gharabat waaye bu dee ne daa nekk loo xamante ne nii dafa dafa dafa sow buy sow ñëwee jant bi di sow taqriduhum mu ngi leen di jéggi zaata shimaali côté la nga xam ne mooy eh, eh, càmmoñ ba wa hum te ñoom fii fajwatin minhu ñu nga ca biir montagne ba ab bërëb bu yaatu boo xam ne fa lañ nekk borom bi ne zalika min ayatillah loolu nga xam ne jant bi bon bu ñu taxul ñu nekk loolu jarul développement bu yàgg parce que lu ñu gisoon la démarqué tafsir hërése waaw <laughs> ah, mooy euh, borom xam-xam yi wax waaw jant bi na la doon def niñ doon jaar en doon nañ jot ci lumière liñ ci soxla te jant bi du leen lor suba yi ak ngoon gi borom bi conserver seen yaram ci noonu ci malgré at yu bari yi nga xam ne moom lañ fa def waaw lañu fa sax sax sax sax sax sax hein li muy bari bari bari bari bari bari bari hein mooy borom bi moo leen conservé noonu seen yaram boo leen gisee comme yow mi tëddoon léegi na wa labithu fi kahfihim mi mi'atin siniina salaasa mi'atin siniina wazdaadu tis'a trois cent neuf ci ñuy compter ci wàllu atum grégorien mooy ñi nga xam ne seenu jant jant bi doxu jant bi lañuy ñuy compter at yi ci ñooñu trois cent neuf ans lañ bu dee ñi nga xam ne nag non ñooñu mooy ci kii ñooñu mooy lunaire trois cent neuf ans mooy ñuy compter ci weer wi ndax atu weer yi boo toppee weer yi ñoo gën a ñoo ñoo gën a tuut ñoo ëpp atu jant bi ñi nga xam ne nag jant bi la ñuy compter at ñoom trois cents ans loolu moo tax wala bi foofu sax fii kafihim ca seen xuntuma salasa mi atin sinina trois cents ans pour ñan waa jant bi ñiy compter jant bi ay at wasdaadu bu dee ñiy compter weer par weer dañ ci yokk neuf ans trois cent neuf lañ fa def waaye seen yaram yi dara soppeeku bi te loolu xam nga ne moos yaram wu tegu noonu suuf si xasaraat yi mooy yi nga xam ne ñooy lekk yaram yi dañ koy lekk léegi da tamit sa yaram day nëba yow waxuma la ëpp ban ban boo tëddee fenn ci suuf ni yàgg fa bàyyi position boo changé wul un mois léegi sax yi ñëw reere sa côté boobu sa côté boobu da yàqu mu la yàlla aaru ñii nag waa bokk seen karaama borom bi moo leen aar aar seen yaram yi malgré at yi ay génération yu bari jàll ba ba ñu yeewoo ñu yaakaar ne dañu moo tax ñu ne waaye ñu laajante mais yéen ñaata kii ngeen fi def mais labis naa yow man aw baax daf na li benn fan kese lañ fi wala sax benn jour ah après ñu ne non rabbukum seen borom daal moo gën a xam moo ñu ku nelaw nag nelaw yu yàgg di nga am benn kër booy daj benn xiif ñu ne bon nag yónni kon koo xam ne ci yéen mooy dem. jël ci suñu mono yi utali ñu lu lekk mais nag ndax attention de mu fa dem di waxaale ci marché bi waxaale yu métti yooyu na seet tëji sellale ñam ndax boo dem ci yàlla te sax la ngay lekk daganul jarul ngay dem amoo départ waaw na fal yanzur ayyuha azka ta'aman na seet tëji sellale la muy jaay mu jënd ci kooku wala képp ku laan la moo yàpp yii moom neel bismillah rek rek moo tax waaja la koy wax noonu te nee noonu lay def seet ko moom ak diine nan la mel am masagal la moo xamante ne nii amul benn rigueur ci diine képp ku mel noonu seet ko rek seet ko parce que képp ku doya dal sa sa say lekk sa amin sa lekk noo muy demee nooy naan gooyu nga waay du ma ko am baax na waajooju mooy bokk nañ ci nit ñi gën a sàggat même bu dee ustaas la moo gën non seulement am njàng ci njàngale bi ngay gis ku saggan la quoi ku laxiste la ak tamit mooy dayoo ah, yoy garaawul bidéem nii rek boo ko gisee nii dangay xam ne kii niru nag képp ba mu def yoneen saa salam da koy gis li yoneen saa salam di tere lépp daanaka ci moom lay nekk bu dee comme si kim la da koy wax ñu naan déet ab chaîne lay takk te chaîne yoneen saa salam da koo tere chaîne moo xam or ak lépp yoneen saa da ko doon tere waaw da ngay gis mu takk yoonam yor ay takkaayam comme ni jigéen ñi amee takkaay moom day am ay takkaay boppam waaw te kat ne moom mooy wax moom saa bi wax ci diine parce que dafa laxiste ci coté li muy lekk ak li muy naan waaw moo tax Cheikh Seydi euh, euh, Ahmad Tidiane radiyallahu anhu doon wax ne mooy qutbu raxa gis nga li ngay lekk ak li ngay naan ak daganam loolu mooy point central u yàlla képp koo xam ne sàggane nga yooyu seet ko nga seet waa jooju bi jaamu yàlla jaamu yàlla jot ñu jag xanaa du ma ko wax <laughs> maal ma loolu lépp moo ne inna allaha tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiba borom bi dafa teey te du lu lu teey te bokk na ci xadiis boobu gisoon nañ ko mu ngi ci riyaadu riyaadu saalihiin bi mu ngi ci al mu tudd waaja nga xam ne wa zakara ar-rajula ash'ata aghbara yutilu as-safara yamuddu yadayhi ya rabb ya rabb wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bi haram fa anna yustajabu lidhalik yeneen saa sallam ne tudd benn waay boo xam ne dafa sori ci tukki dem ba tumuranke amatul kenn yaakaar ci kenn dellu ci boromam mu ngi pousser pënd tap rek dellu ci borom di ñaan naan borom bi di tudd ci asmaa'ullahi al-husna ya rabb ñaan ngir yàlla dimbali ko mais nag saa ne suuf ko waa ji li muy lekk dafa xaram li muy naan dama xaram li muy dundeek li mu sol lépp a xaram waa kooku nan la ko yàlla nangul. moo tax kooku lépp lu mu ñaan gis ko ak jay la bu ko yàlla yi jay bu mu ne fii mu ne daa àgg ci ay daraja yoneen saa sam nee na kooku nan lañ koy nangule kon lépp lu mu la nangul xam nga yow fan la la yàlla dugal dalaa jippi yow bu bañ la nangul sax moo gën loolu mën na la dellu parce que bu lay nangul da jàpp ne ba pare naan waaw waaw gaa yi nga xam ne nee ko kii kenn du nangul seen xaris wa war ngeen la seetaan <laughs> continuer ci caaxaanam yi ne ay mbooloo kooku mooy yàlla du koo jéppi waajooju du ko jéppi moo tax mu koy defaloon parce que ñooñu la ne sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun gis nga nit ñi nga xam ne yàlla da leen a jéppi nee na dama leen di seetaan di leen jay jay jay ba ku ñu xamul mooy dañuy mooy yàlla yàlla di defar seeni affaire mel ni lu nit ñi la mooy yàlla waxoon nañ la taayee comme Firawna Firawna lu mu mësoon xëy ay biram di gën a dox Firawna santé de fer la yoroon gis caay caay bu mu def Firawna day mel ni tay la gën a dëgër tay a mbir yi di gën a dox ba ngay naa Muusaa ne ah, borom bi daa lii nga Firawna mi ah tay da Firawna Firawna nga koo jox ay xalaat ak yooyu au mu jaamu la ak wóoroom yeeg gàngooram gi waaye moom pour mooy la la ko jàpp léegi borom bi damaa bëgg nag itmis nga daal di raay effacellement alalam yeeg yëpp ñii du ñu gëm fekk gisuñ bugal bi wax nañ la borom bi ne ko nangu naa ta ñaan yéen yow ak sa bi Haarun waaye nag coow wooral leen ndax borom bi wanewul mbir ma ca saase moo tax al imam nu juri rahimahullah ne quarante ans après bi yéen borom bi ne nangu naa leen ci la leen wan li mu def Firawna moo tax gaa yi jàpp ne voilà ñun dañoo war a ñaan ah wala ñaan yi ñaan ci kaaba gi kan lan lay tay lañ gën a tawax yow yonentab Seydina Muusa moo taxaw di ñaan Seydina Haarun naan amiin ñu ñaan ba pare ngir yàlla arak Firawna borom bi ne waaw laqad ko da'watukuma nangu nañ seen ñaan mais quarante ans après lañ door a gis réalisation exactement mbir mi fenk Firawna ñu naq Firawna ci ndox ma mais bañ ko ñaanee ba borom bi ne bay naa leen ko quarante ans na fi Firawna di continuer ci lim ne kon ñun ñun suñu suñu dund yi nga xam ne dañoo bëgg ay tooba sëddu saxal baaba si mbii yooyu lañ nekke dañ ñuy fontu waaw wóor na xamuñu yàlla ñoo ñun ñoom lii dal duñu ñaan xanaa kon ñun lu ñuy ñaan lu muy tekki wala yow xamoo dara demal toog kan moo leen ñaan bi amul solo ñaan bi ëpp doole li ngay wax dangaa moom ne yàlla day yow yéen yéen yéen borom bi daa yàkkamtiwul rek yàkkamtee ku ne eh, yéen ñëpp yéen ñëpp jàqaleen wóor na na mu ko natte woon ne lii lay xewe nii lay amee bu jotut jotut da ngay sonal sa bopp waaye bu jotee nit ñëpp dajaloo ne dañ koo repousser bu ñu ko man waaw fa'aalun limaa yuriid la xam ñun ñun ñun loolu dañ koy jàng mais daa mel ni defe nañu koo xam ne defe nañ koo dëggal de <laughs> daa ji defaa ko lu ko soob la waaw muy aji defaa ko lu ko soob dong nga la kon nag al imaamul xaafizu nawawi ñii seen waa ashaabul kahf yi seen teraanga yi leen borom bi defal préserver seen yaram waaw ci tëdd bu sori boobee waaw ay trois cents nga tëdd ko waaw ndax waxoon na leen ko waaye ja'al lakum min amrikum mirfaqa waaw ku muy ku ku ku bàyyee sa mbir yàlla borom bi téye la mbir say mbir waaw waaw <laughs> ihfadillaha yahfadka mu ngi noonu ñoom nag ci qad hafizullah waaw bañ soxlaa nag borom bi leen wot kon nag loolu la indi ci bii ni ñëw insha allahu taala ñu dugg ci wàllu xadiis yi beneen ko partie bi ci tool bi muy commencé ko xadiis mille trois cent trois ba li nga xamante ne nii mooy xadiisu mille non mil trois cent mille cinq cent yo bu ñu delloo gannaaw sa way